Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi ath-thaani wa thamaaniin ba'da al-mi'atayn وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها wala hiya tarakataha ta'kulu min xashaashil ard muttafaqun alayhi xashaashul ard bi fathil xaa'il mu'jamati wa bishiinil mu'jamatil mukarrara wa hiya hawaamuha wa xasharaatuha kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikk ak ñun ci suñu téere bi nga xam ne mooy kitaabul umuur al ñu nekk ci chapitre deux cent quatre-vingt-deux di yoon wax ubbi woon nañ ko jotaay bi ñu génn baabu buntu bi wax an-nahyi tere an ta'zibil abdi di mbugal jaam wat dabba ak sa warwaay wala li nga xam ne mooy jur ji wal mar'a wala sa soxna waaw jàpp sa soxna jàpp ne moom benn poncim bol la di dulli rek buñ nee nii rek nga dóor waaw ay dóor yoo xam ne teguut ci dara waaw wal waladi ak li nga xam ne mooy sa doom waaw yow daal sa doom yi moom moom lépp mooy moom daal la communication c'est la violence dóor daal mooy wax ji waaw amul lu ñu leen di expliquer amul lu ñu leen di wax tël rek tël bu dul ay mbéj ay talaata ah, ay ceinture ay fil ah, léeg-léeg ay wiq wal iyaadu billah waaw bi ghayri sababin shar'i ci loo xam ne amul benn tax taxu sharia bu war aw zaidin wala sax mu nekk loo xam ne lu lu ro lu weesu ala qadril adab loo xam ne day dépasser mooy di yar nit waaw ñoom daal seen penchant comme li ñu waxoon tortionnaire lañ c'est comme ça wal iyaazu billah ah ci suñu jotaay bii ñu génn nag euh, gisoon nañ aaya bi nga xam ne moom la indi woon te aaya boo xam ne romboon na rombati waaw ah, bi mu naan qaala allahu taala wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yataama wal masaakiin wal jaari dhil qurba wal jaari dhil qurba wal jaaril junubi was saahibi bil janbi wabni sabiil wa maa malakat aymaanukum inna allaha laa yuhibbu man kaana man kaana muhtaalan faxuuran. aaya boobu la ñu gisoon walillaahil hamdu wal minna. tey ñu war a dugg comme niñ ko waxoon ci hadith muy beneen wàll wi ci toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-ulama wa hum maskanahum amin ñuy commencer comme niñ ko waxoon hadith mille six cent Allah mu ne wa an ibni Umar waaw mu ngi ci Mawlana Abdullah ibn Umar bnu alxataabi radi allahu taala anhuma anna rasula allah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na waaw uziba mbugalees nees waaw mbugal uzibat uzibat imraatun mbugal nañ benn jigéen fii hirratin ci am muus moo xam ne sajanat daa moom la jàppoon tëj ko kaso waaw jàpp muus mi lakk ko janq bi tij ko fenn xatta maatat ba keram faat waaw fàttalikul bii weesu manaan la ku jàpp dëgg sërëxal am muus ci paan mu kii nga jël paan bi teg ci mool dem sa yoon yaa c'est la même chose waaw bam dee mu daal di koy tëj xatta maatat ba muus mi daal di faat yeneen saa sam nee na fa daxalat fiiha naar ci sababu muus moomu mu tuur mu def noonu wam faat kon ca la dugge safara laa hiya at'amatha lii la liggéey nag ndaw sax ba nga ko tëjee joxul muus mi mu lekk wasaqatha te tamit joxu ko mu naan iz hiya habasatha xaal ba nga xam ne jamono ja nga xam ne mu ngi ko laq bi am jant bi daal di koy tëj wala hiya tarakatha moom mu ngi ko tëj joxu ko mu lekk jox ko mu naan bàyyiwu ko te moom ndaw si tarakataa bàyyiwul muus mu jigéen moomee takulu muy lekk min xashaashil ard al imaam an-Nawawi mu ne xashaashul xashaashul ard bi fathil xaa yi niñ koy daptoo niñ koy takkee xaa al bi nga xam ne daa am tomb maas ka kaw nga koy maas rëdd ci kaw wabi shiini xa shaa bu la xasaa wala xasoo wala xasaa non xa shaa bi shiin al mu'jama bi am ñetti tomb al mukarrara ba pare ñu koy wax ñaari yoon xa sha xa sha shu xa sha shu voilà mu ne wa hiya lan lay tekki hawamuha mooy yi dox ci kaw suuf waaw mooy muus daa am yi muy jàpp ñoom kaña ñoom jinax yooyee wa hasharatuha ak yi nga xamante ne ay ay mbir la yoo xamante ne moom lay forme di prédateurs yi euh, di jàpp euh, euh, nga xam ne ñoom moom lañuy jàpp di ko lekk waaw yooyee ñuy jàpp di ko lekk bàyyiwul muus mi boppam jàpp ci kaña yi jàpp ci gañax yi jàpp ci yooyu ak tamit euh, yi nga xam ne ñooy lesaar yi yooyu defu ko waaw mu ne loolu mooy xasaasul ard mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bii de al imaamu al xaafidu al buxaari waaye al imaamu muslim abul xusayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet hadis bi nii hadis euh, la boo xam ne bu siiw la seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo te hadis bi mooy ñaari saxaaba ñoo ko solo hadis bu mel nii muy Seydina Mawlana Abu Hurayra tamit comme ni wax ibnu Umar waaye bu Seydina ki nga xam ne mooy ibnu Umar bi. radiyallahu anhu boobu eh, kii imaamu imaamu Ahmad non imaamu Ahmad solowul bu Seydina Mawlana Abu Hurayra eh, Ibn Umar attention <laughs> voilà attention parce que hadith bi bi nekk mooy Ibn Umar voilà parce que ñaareelu saxaaba bi eh, foofu laa naroon amee erreur mooy imaamu Ahmad avec indiwu ci benn ci yoonu ki nga xam ne mooy Ibn Umar moom bi mu mooy ci yoonu Seydina Mawlana Abu Hurayra kon retirons ñoo moom soloobu ko imaamu muslim ak imaamu buxaari ñoom ñoo ci wéete ko jëlee ko ci abdallah ibn umar ibn al-khattab kii bi nag euh, abu hurayra bi shaykhaani ak shaykhaani solo nañ ko seen kon lii ñaar ko solo muy imaam al buxaari ak imaam muslim jëlee ko ci mawlaana ibnu Umar al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci kitaabu bad'u bad'il xalqi baabun hmm, xamsun min ad-dawaab fawaasiq indi na ko foofee waaye indi na ko ci baabun fii ash-shurb baabu fadli saqyil maa yooyu indi na ko feneen tamit ak kitaabu ahaadiisil anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabun kon buñ jëlee bu njëkk bi mu ne hadathana badul xalq mu ne Ali mu ne nekk na suñu sëriñ di Nasr ibn Ali di Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban ibn Abil Azdi mooy Nasr ibn Ali bu ndaw bi mooy serinu waa kutubu sitta moom ci ñoom la bokk mooy euh, sëriñu waa kutubu sitta moom Nasr ibn Ali al-Jahdami kii nag mooy bu ndaw bi sinon ko ki mooy mooy maam ji voilà parce que Nasr ibn Ali Nasr mi baayam Ali la tudd après Ali boobu nag dafa baayam moo tudd mu moom itam baay tudd Ali muy Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali kii nag mooy mu ndaw bi moo Amr al-Jahdami yu mooy as-Saghir eh, nga xam ne mooy surtout al-Kabir ku Makka di Nasr ibn Ali al-Jahdami moom it al-Jahdami rahimahullah génn àddina la deux cent cinquante Eh, nekk sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Abdul A'la mu ne nettal nañu ki nga xam ne mooy Abdul A'la hmm? eh, lañ fi Nasr ibn Ali nettaleem bu neex ba mook Tufayli bi sëriñ waa kutubu moom mu ne axbarana Abdul ne xabaara nañu sëriñ Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad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 mawla abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi abu abdillah al-Madani rahimahullah génn àddina la 117 am ñu ne 116 loolu lépp ay wuute la am ñu ne 118 wallahu ta'ala a'lam an ibn Umar mu jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani génn àddina 73 am ñu ne non la 74 rahmatullahi radiyallahu anhuma an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala daxalat imra'atun naara fi hirratin rabatatha voilà <laughs> falam tut'imha wa lam tad'ha ta'kul min khasha ta'kulu min khashashil ard voilà kii nii la ko de ra daxalat imra'atun am na jigéen boo xam ne dugg na an naara safara fi hirratin ci sababu benn mbuus boo xam ne rabatatha da koo yeewoon falam tut'imha jox ko mu lekk walam tad'ha ta baw ko ta'kul muy lekk min khashashil ard ci li nga xam ne mooy yi muy rëbb moom muus di ko lekk wal iyaadu billah léegi imaamul Buxaari après ci suuf mu ne qaala wa haddathanaa Ubaydillah mu ne te nee na haddathanaa Ubaydillah di Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim loolu mooy càllaleen bële mu dem ba foofu Abu Usmaan mooy xam gis nañ ko sànq Ubaydillah mooy mu akswar an Sa'id cette fois ci Ubaydillah jëlawu ko ci Naafi' mais ci Sa'id al-Maqburi di Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi Kaysaan euh, euh, rahimahullahu ta'ala Euh, moom moom nag mu ne an abi hurayrata an nabi sallallahu alayhi moom mu jaar ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu mu jële ci saa saab lu mel nii kon gis nga mooy xadiis bi ñaari sahaaba yi ci ñoom la jóge kon imaamul Buxaari yi ah, fii noonu la ko ne ci ash-shurb nag foofu la indee comme kàddu yi waaw baabu fadli saqil ma foofu la mu jaar Ismaayil ibn Abi Uways la ko jële Euh, muy euh, moom imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathani Malik mu jële ci euh, Malik ibn Anas <coughs> nga xamante ne mooy nijaayam ndax waxoon nañ la suuru imaam Malik moo jur Ismaa'il ibn Abi Uways an Naafi'in mu jële ci Naafi' mooy càllale bu dëgër bi Maalik an Naafi' an ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta maatat ju'an waaw ba ni muy faatoo moom muus ma bi ko ndaw si tëjee ndax xiif fa daxalat fiha naar mu dugg ndax loolee safara qaala fa qaala wallahu a'lam laa ana laa anti nee na borom bi wax ne ko atamtiha ba mu faatoo borom bi di ko di ko yedd ne ko yow muus mi joxoo ko mu lekk wala saqaytiha wala saqaytiha te joxoo ko mu naan xiina xabastiha bi nga xam ne ci nga ko denc jàpp ko wala anti arsaltiha fa akalat min xashashil ard ah, ah te bàyyi woo ko mu dem rëbbal boppam lu muy lekk ah waaw Allahu akbar léegi gantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri eh, an-Naysaburi rahimahullah moom kàddoom yi moom la imaam al-Bukhari daal di indi voilà moo ko indi kitaabu salaam baabu tahriimi qatlil hirra voilà <laughs> buntu xaraamal bu ñu xaraamal ngay faat muus mu ne haddathanii Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Duba'i mu ne nettal na ma man dong imaam Muslim Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Duba'i Abdallah ibn Muhammad ibn Asma ibn Ubayd ibn Mukhariq euh, Abu Abdirrahman ñi ne Abu Abdillah ad-Duba'i al-Basri génn na àddina 231 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Juwayriya ibn Asma ay mbokk la ñoom ñii voilà ndax doomu euh, kii euh, Juwayriya moom moo jur Abdallah bale muy Muhammad ibn Asma kii nag di Juwayriya ibn Asma voilà mooy moom ci bàyyi xam la ko jële muy Juwayriya ibn Asma ibn Ubayd ibn Mukhariq Abu Mukhariq ñii ne Abu Asma ñii ne wax yeneen ne Mikhraq Abu Mikhraq ad-Dubai al-Basri génn àddina cent soixante-treize am na wute rahmatullahi alayhi an Naafi' gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Umar an Abdillah kese la wax muy Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta maatat fa daxalat fiiha an-naar laa hiya at'amatha wa saqatha id habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min xashaashil ard voilà ñii la ko ndi après mu ne wa haddathanii Nasr ibn Ali al-Jahdami comme riwaayé comme tallale imaam al-Bukhari bi rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Abdul A'la an Ubaydillah ibn Umar an Naafi an ibn Umar wa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurayrata an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anil jami' bi li maana kon mu ngi nii kon mooy hadis bi ci musnadu ñaari saxaaba la nekk mooy Seydina wa Mawlana ibn Umar ak Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Haafid ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi hadis baa ngi nii muy hadis bu siiw. waaw euh, mooy mooy lëkkaale mag suñu bunt bi di wax di wax tere guñ aaye di mbugal ab jaam ab rab ab jigéen xale ci loo xam ne amul sabab shar'i loolu dañ naan la daal yépp mooy xaraamal wu ñu xaraamal moo Imaam An-Nawawi tudd noonu ci Minhaj bi <laughs> waaw baabu tahrimi qatlil hirra buntu xaraamal faat muus waaw ndaw si da doon mbugal muus muus mi lii daal di koy dal daal di faatu sababu lool mu def borom bi jéppi ko ba dugal ko ala kii safara ba pare déggoo riwaay imaam al-Bukhari mu koy yedd naan koy ah yow yaa ko tëj joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan te bàyyi woo ko mu ne bëbbil boppam ah dugal ko safara ndax lool xam nga est jàpp nga ne lépp loo xam ne jëf joo xam ne boo ko jëfee borom bi dugal lañuy safara loolu lu ñu xaraamal la wala lu ñu <laughs> mooy <laughs> loolu mooy li ñu ne mag luy wane ne mbugal bàyyi ba yi kon dafa xaram waaw au-delà du raisonnable li nga xam ne mooy pour loo xam ne comme li ñu waxoon fas wu ci nga dóor mu ngir mu daw mais bu commencé daw nga bàyyi mais jàpp nit rimb di nuur waaw nit nuur bu yow damay ragal boo moytuwul ba borom bi def la lim def ndaw sii di am problème kon lii di wane ne dañ koo aaye mais dafa aaye boobu du ay si dafa xaram waaw parce bakkan la bakkan bakkan boo xam ne amoo droit di ko mbugal d'une façon volontiers volontaire euh, volontairement quoi quoi volontairement ci noonu c'est c'est c'est ça c'est c'est inhumain waaw alhamdulillah romb muus mu tëdd nga yow taj biir bi tëdd ça ça s'appelle de la violence gratuite waaw wala muus bi nekk ci kaw seng bi di nelaw nga jëlu xeer yootal ko taxaw ci étage ba yootal ko ne ko rës ci bopp mii xoolal yëfi sauvage yooyu mooy lan wala romb leen ca mbalka ma ñuy nekk ca ca sënba di lekk yow lan la déranger ay mbalit lañ fa sànni yow doo dem du ko lekk du mu ñu nga fa nekk di lekk nga jëlu xer yootal leen rek daldi wàllu laasfeer rek dóor leen ko tël fëq bëtu kenn wala ci mbaq ji tël loolu lépp ay mbir la yoo xam dafa xaram gis nga sa laasfeer boog sa xeer woo nga sànni muus mi wallahi borom bi man la ci alal waaw ndax ndaw siire lii la def borom bi dugal ko safara moo tax war nañoo seetaat suñu bopp waaw xaw ma léegi de mais biñ nekkee gone ay violence gratuite monsieur yooyu waaw waaw waaw léeg-léeg gaa yi ñenn naan daa lekk samay cuut mais xam nga ne muus day lekk cuut wax mais ay animaux domestiques lañ ci kër gi lañuy dëkk am na yoo xamante ne nii ak sama jën yi waaw sama jën yi nga xam ne dem nduggi ba teg ci waañ wi mu ñëw jël ko xam nga lu ma mu koy jël naa ko mooy daa xam ne du ngeen ko jox dara mu lekk waaw gis nga ñi am muus seen kër yëpp di ko toppatoo di ko utal lum lekk di ko jox di ko kii ñooñu buñ tegoon seen jën santa ak muus bi du ko laal waaw seeni ganaar lu leen laal mais loo xamante ne amul kenn ku ciy jox muus mi dara mais muus mi du xanaa xanaa jinne la moom xanaa jinne sax dina fexe am lum lekk moom ndax jinne day lekk ah waaw léegi ngay permettre sa bopp waaw bu dee loolu daa lekk say tuuti mais nga dàq ko sax ak kii mais ñëw bëgg ko te rey quand même nga gis ñenn ñi ni ñuy def mooy dañuy posone muus yi waaw am na ci gaay loolu boo xam ne moom ñooñu moom waaja moom daa ne woon muus yi quoi waaw ndax xaw ma muus yi ganaaram yi la lekk walla xaw ma xaw na daal lu mu ci sawaay xaw ma ndox wala aw lekk woo xam ne xam ne ne muus yi dañ koy lekk ay façon jënëg yooyu sawaay def ci poson la hawla wala quwwata waaw muus yi ñëw lekk am na muus mu rafet moo xam ne dañ koo gis mu tëdd ko wax daal di faatu moom ndeke daal ñam ci mbir yi waaw te loolu mooy délibérément yow muus man na nekk muus mi lekk laal say tuut mais man na nekk yeneen muus sax yoo xam ne dañoo jaar ne ñëw gis ngir mbir mi lekk après mu dee quoi parce que yow daal gis nga gis nga façon boobu ñuy xalaat léegi nag ñu mel noonu bu ñu gisee nag tubaab yi nag <laughs> xam ñun li ñuy traité animaux yi c'est diamétralement opposé da ngay foog ne sax ñun est ay jullit la ñu ñun est-ce que waxuma la lool sax ay nit kese bañ nekkee nit kese est ñun suñu place xol yi xol moo ci nekk wala xeer wow kon boo xamante na ndox du ci traverse du ci jaar loolu ngay xalaat est-ce que ñun meluñu noonu est-ce ñun suñu place xol yi xeer ñëw ci waaw waaw da ngay gis ak mbokku arab yeeg yi buñ gisee ay muus nii waaw daanaka yaaru spectacle lay nekk sax dañuy ñëw di raay surtout muus mu xaw a kii docile di ñëw ñuy raay muy kii voilà mais ñun ñun. mais ñun amul benn muus boo xamante ne nii ci wolof fii dina def noonu xanaa ñi nga xam ne ñoo correct nañu di di di di di di am comportement bu baax ak muus yi ba muus yooyu miin leen ñoom dinañ def loolu ak ñooñu mais ñooñu loolu man la may yoon wax parce que nee naa la kuy wax lu yàgg bi boo nga yem dina la nga waxamoon man la ma xamoon doo fay ne waaw bayaa vingt ans sauvagerie kese laa fa xam waaw waxuma ñëpp ay def noonu nag mais am na yoo xam ne dañuy traité muus di leen yor yor seeni muus di leen dundal di leen def loolu waxuma ñooñu mais ñu ëpp muus yi kaj doon waaw teg ay pièces ñu rey leen ñii di posone muus yi waaw waaw keroog keroog kii maa maa ngi gis kii euh, mas Quba masjidu Quba ci biir mosquée bi benn muus boo xam ne muus bu xaw a gris nii ay jekki fi côté yi fi femme yi di kii wek waa boo fay dem noonu man ñu waroon xaar ma jekki gis mel ni genre spectacle mel ni genre gars bari taxaw ayoo xool euh, gis nekk benn muus la quoi gars yi di ko raay bu kii ñëwee mu ñëw ci kii ñu raay ko mu yëkkati geen gi def noonu gars yi ñii di photo ak moom ñii di kii moom <laughs> ma ne ah <laughs> nga xoolal lii mooy li jaadu lii mooy li jaadu waaw muus mi nekk ci ay moment yu neex bu kii raayee ba kii walla keneen ñëw raay walla bu kontaan di def ñii di wëndeelu di kii wag yooyu wala lii ñun moom kaj ji ci biir bi tël lu may def ci jàkka ji muus mi <laughs> muus mi muus mi fi ñaanal dàqal yow mooy loolu kese ngay lii lii ngay dégg kàddu yu mel nii waaw alors que di leen di traité di leen raay di leen jox di leen kii di leen doo gis ñu leen di yàqal seeni affaire waaw parce que ni nga mel yow ni nga mel xanaa xamoo yow ni nga mel jikko bi ngay comporter nit ñi xatta chose yi kon jikko ji nga am xatta chose yi mbir yi sax yow loolu dañuy mel ak yow noonu moo tax boroom xam-xam ba doon wax naan man sama xaal dama koy xame même sama ak sama waruwaay bi ah waaw léeg-léeg ma war sama waruwaay bi mu daal di nangu waaye léeg-léeg mu bañ ma xam ne man maa mel noonu su ma ko wommat mu bañ ma xam ne man daa fekk damaa bañal sama borom ci lu bari loolu rek laa gis mu ma ciy wan lenn ñun kan moo ko gisee noonu te ñun ci mooy yàlla lañ dëkk waaw yow yàlla mi la bind ne la defal nga bañ ba pare muus mi da nga ko bëgg yow muus mi bindoo ko sax man koo moomul dëkkul sax ci kër gi waaw. nga bëgg yow li nga bëgg moom mu koy nekk wala iyaazu billaah te kat yàqalu ko lu bari ah am na ñoo xam ne seen loolu ko quoi moo tax il faut ñu yar suñu bopp yar ci suñu njaboot te tamit ku ñu mu mel noon ñu laaj la biir ne attention te hadis bii hadis la bu ñu xamaa waaw parce que hadis bii ñun ni ñu nee primaire euh, école franco arabe dañ ko waaw te ba ay six ans sept waaw bu version Seyna Abu Hurayra bi sax lañ doon jàng waaw am na ndaw soo xam ne dañ koo dugal safara parce que benn muus la mbugal mais kan moo loolu day mel ni lu ñuy wax loolu nag mooy gravité wu nekk di jàng machinalement di jàng mécaniquement di répéter ay mbir comme ay machine te du ngeen xalaat lii bu te ne yow lay waxal ak tamit bu jotee jotee yow sa dund yow lay waxal waaw fii mu ne da gis gaa yoo xam ne li ñu xam ci mbiru yoneen saa salaam mais boo leen gisee ak ni yeneen saa salaam meloon mais c'est diamétralement opposé amul dara lu niru lañ moom xam nga lu tax da ngay foog ne à la limite da naan ñii xamuñu yeneen saa salaam xamuñ ci moom dara ndeke xam nañ de en fait dañoo jàpp ne ñoom la xam ci moom c'est pour yeneen saa salaam day saan mais ñoom toog ne lii nii suñu borom da ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na dëgg dëgg pour yéen ci biir ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ñii. royukaay bi dina mag loolu du ñu ko bàyyi xel bokkul ci suñuy mbir mu ne bi ngay gis benn waay boo xam ne waaye waa baaxul nangam ak nangam lu nekk nekk oustaz di wax lu nekk te bu xëyee mistim lépp riba la waaw waaw ay jikko daa war a rafet tëb moom ay jikkoom dara ci baaxul du fekk bokkul li muy jàngale ak moom moom ni mu mel mu fexe surtout defaru ci li muy jàngale bokku ci loolu nag mooy problème mu kamasalil ximaari la waaw loolu la alquran doon duut baaraam mi nga xam ne dañ leen a joxoon tawraat summa lam yahmiluha ngir ñu do yit leen ko ngir ñu doxe ko di ko dundee atte di ñuy joxe atte yi ak tamit dikkooy te nekk njàngale yi defuñu ko suñu borom ne gis nga ñooñ seen misaal <laughs> ka masalil ximaar day mel ni mbaam moo xam ne yaxmilu asfara dafa yenu ay suuf yu am solo yu baax waaye mu ngi sànku te ndaxa téere yi mu yenu di ko diisal bu xamoon li ci ne du réer waaw waaw borom bee ko wax képp koo xam ne njàngaleem yoneen saa sa agsi na ci yow mais bu comportement jotee nga joxale lu mu dégg loolu ci loolu tey ni nga loolu yàgg mbaama yem loolu man waxuma ko borom bee ko wax waaw borom bi moo ko wax demal suuratul jumaa waaw allahu akbar kon war na nañoo vraiment war nañu seetaat suñu bopp waaw war nañu seetaat suñu comportement avec les animaux ak rab yi ak euh, euh, euh, animaux domestiques yi xar yi muus yi yi nga xam ne ñoo dëkk ak ñun pigeon yeeg yooyu xat yi war nañu xool nan la ñuy doxalanteeg ko quoi te ñu bokk ci kër gi di ñu waaw kanaara gi ganaar gi ainsi de suite foofu kay xamee est ce que kii nit la wala du nit waa nitu karkas waaw irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yone saasam ne yërëm leen ñi ci suuf boroom mi leen fee seen boroom mi leen fee da kaw te yéegul daal di leen yërëm loolu du nit ñi kese ah mooy lépp yërmande sa yërmande daa war a naw ci lépp mi ngi yàlla yi waaye sauvagerie njaay àll waaw xanaa njaay àll yi sax te ne nag dara moom kon lii lu xarab la gis nga kii moom dañ koo dugal sawara lu tax parce que dafa mbugal li nga xam ne mooy am muus waaw akbar waaw akbar waaw akbar aw léegi nag looloo tax amul ne waa ji peut ndaw si yéeféer la moo tax xam naa yéeféer ga lañ ko bëgg non non dafa leer nañ yonent saa salaam waxam dafa leer jarul chercher benn illa feneen illa bi lii la li tax tax bi mu tax mu dugg safara mooy lii uzibatum ra'atun fi rakan sajanat hatta matat jeex na amul chercher ay poté woo nekkuloon du mbir loolu nga nekk jullit ak nga nekk yéeféer ci yam moo ci yem moo al imaamu Nawawi rahimahullah ne <laughs> ah alladhi yadhharu ah fekk dafa nettali ne al imaam al qaadi Iyaad léegi nañ jël lim wax moo gën a simple <laughs> nañ wax ay waxam ni mu ko waxe moom al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne li mu wax yëpp nañ jël mu ne wa fil hadiisi daliilun li tahrimi qatlil hirrati wa tahrimi habsiha bi ghayri ta'amin aw sharab wa ma dukhuluha wa amma mu ne hadith bi dañ ciy jànge xaraamu rey ak xaraam gu mu xaraam nga tëj ko fenn waaw ci loo xam ne doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan mu ne kantaa duggam sabara nag bi sababiha fa zahirul hadith anna kanat muslima mu ne li feeñ ci hadith bi mooy ne kii jullit la waaw këne looloo taxoon julli la woon ndaw si mais ñu dugal ko safara ndax lool wa innama daxalati naar bi sababil hira te li tax mu dugg biir safara mooy yàq ñi mu jëf lañ teeg muus mii mu ne wa dakara waaye kantatel moom lañ wax léegi lii dafa leer nañ mu ne wa dakara al qaadi mu ne al imam al qaadi di al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maliki rahimahullah mu ne annahu yajuuzu annahaa kaafira udibat bi kufrihaa mu ne mais c'est possible que ab yéefar la mais liñ ko buggale mooy kéefëram xam nga loolu leerul fenn li leer daa leer que ni li tax que yéefar la ak jullit loolu léegi mais li tax mooy mbugal mi mu tax mooy muus mi waaw léegi nag moom mu ne wasiida waaye ñu yokk fi azaabiya bi sababil hirra mooy cosaanu mbugalam li nekk yéefar la ndaw si waaye nag dañoo yokk mbugalam ndax li mu def muus mi wastahaqqat zaalika mu daal di yoolee li kaw ne laysa mu'mina ndax le fait que nekk lu aju ngëm yàlla tufaru sawa'iruha bi tinabil kaba'ir dees nañ jéggal yu ndaw bi ci moytu gu muy moytu yu mag yi mu ne hada kalaamul qaadi mu ne lii de la mooy la alqaadi Iyaad wax almaliki rahimahullah waaye man an-Nawawi yi ash-Shafi'i ma ne wa sawaabu lii dëgg maa qaddamnaahu annaha kaanat muslima mooy li ñu jiital ne kii jullit la woon wa annaha daxalat an-naar bi sababihi bi sababiha kama huwa zaahirul hadith voilà lii tax mu dugg safara du leneen mooy li mu def muus mi comme ni nii ci hadis waaw mu ne wa hadhihi al-ma'siya laysat saghira mu ne bàkkaar bi nii rey muus du du bu ndaw ah. bal saaret dafa mujj la fekk mu tëj ko benn mooy bu ko tëjoon après bàyyi ko mu dem lam def noonu tëj bi rek bàkkaar bu ndaw la mais la mu tëj ko ba dee nga la walaysa fil hadith mu ne waaye bu dee problème waaw mais mu dugg safara mais dañ laa nekkul ci hadis bi anna taxludu fiha que fi naar que ne day sax safara ba wooyu ngëm yàlla bu nekk bu faatoo am lu mu def ba borom bi jéggalu ko dara ba mu dina fa génn bés wa fiihi mu ne wuju nekk na ci hadis wujubu nafaqatil xayawaani ala maliki wallahu alam mu ne dañ ciy jànge tamit pour euh, euh, farataak ki nga xam ne moo moomu ab ab ab bàyyi ko dafa war parce que lan bu ko dundalul soit léegi loolu nag benn affaire moo am mooy soit moom mu koy jox muy dund wala mu koy bàyyi mu fooy voilà loolu mooy mbir mi kantaal imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah rahmatan wasi'a kitaabu Bad'il Khalq bi muy sharh hadis bi ah mu ne mu ne euh, ginnaaw bi ëndee lu mel nii quoi waaw waaw doon na wax nag imaamu Nawawi doon na wax ne am nañu naan euh, xashashul ard mooy nabaatul ard mu ne wa huwa loolu moom aw xalat wala njuumte la waaw mooy muus laa lekkul ay ay ñax déedéet kene mooy gàncaxu ndox mu suuf si bàyyi ko mu for mooy li ñuy ñoom kañaak ñoom ak yooyu comme niñ ko waxe woon mu ne moom ñi ko tekkee loolu am njuumte la euh, lu da lu woyof la lu lu la wala moom am jaxasa la waaw léegi waaw waaw <laughs> ah. mu ngi noonu waaye imaam al-Hafiz ni ne ne euh, waaye wayu ay du kaw naa kaafira ma akhrajahu al-Bayhaqi fi al-Ba'th wa an-Nushur wa Abu Nu'aym fi ta fi taarix Asbahan mu ne waaye nag imaam euh, al-Qaadi Iyaad loolu mu wax noonu bi mu ëndee waxu imaam an-Nawawi beeg bi mu ëndi toxal waxu imaam al-Qaadi Iyaad bi ne loolu en tout cas li feeñ mooy way ngëm yàlla la woon. mu ne waaye liy dëgëral que ne amaana que ne yéeféer la woon it loolu lu plausible lu mën a nekk la parce que am na lu koy dëgëral la imaamul Bayhaqi solo ci al-Ba'th téere boo wan nushur euh, wa Abu Nu'aym ak ci imaam Abu Nu'aym ci taarixu Asbahaan ci hadiis Sayyidatu Aïsha mu ne am na benn nettal bu ko am diggante ma Seydina Abu Hurayra mu ne lool ak mottale mu nga ci imaam Ahmad voilà kon loolu loo en tout cas lu mu ci man di doon mooy li tax ñu buggal ko moom bu le fait que mu nekk bu yéeféer le fait bu doon yéeféer la tamit le fait que ñu buggal ko nii nii ba yu bi yoneen saa sala wax moom mooy de toute façon nekku kéefam day soo ko ci buggal mais lii moom de toute façon mooy sabab bi lenn la mooy muus bi bu dee way ngëm yàlla it noonu te fekkul la ah man bu ma nekkee way ngëm yàlla kon garawul bañ ak garaw loolu mën na laa dugal safara suuf ko doo ah bu la yàlla jéggalul ni mu def ndaw si la lay def wal iyaadu billah mu ne wa fii jawaazu ittixaadil hirra wa ribaatihaa idaa lam yuhmal it'aamuhaa wa mu ne wa yultaxaqu bi daalika gayrul hirra mimmaa fii ma'naahaa waaw wa anna eh, mu ne bokkoon liñ ciy jàng mooy possibilité mooy domestiquer ab muus mooy jël ab muus yor ko waaw fii ay SPA ñoo ko yor ñiy toppatoo les animaux domestiques ñoom ñooy toppatoo yooyu boo soxlaa loolu dañ ko war a encadrer dëkk boo ko war a encadrer gis nga muus yeeg xaj yi gaa yi yorot yooyu yëpp c'est encadré ah du ko neex da ngay jël sa rek toog nii ñëw seku yeeg yooyu yëpp ngay yor picc yi c'est encadré fii ah waaw ñen yi bu bëggee animal doo de compagnie bu ñu àndal wala yooyu boo xam ne buy dëkk ak ñoom dañuy dem SPA ñi nga xam ne ñooy toppatoo yooyu ñu xool leen waaw boole leen ak seet la ñu tànn bañ bañ bañ bëgg ñu boole la ñu wan leen dafay def leen leen genre benn formation wax leen ne tamit boo nekk ak ñoom boo mooy animaux yi bul foog ne tamit tout le temps yow li nga bëgg mooy am xamal leen mettre leen que ne léeg-léeg di nga ñëw voilà sa defar sa lal nga ñëw fekk sa muus mi ñëw toog tëdd ci lal bi daal di ciy saw par exemple yu mel noonu mooy il faut nga am muñ doo ñëw rek way gis naa la tur gi sax wayu xoolal sama lal bi nga wayu wayu nangam waaw a te da ngaa war a génn biir pour mën a jëm moom yu mel noonu waaw ak yu mel noonu mooy il faut nga xam ne bakkan nga yor comme yow ni nga bëgg ba nga nee gone ñooy toppatoo ñoom itam da nga leen a war a toppatoo laa boo ko mënoon nga bañ leen a yor na ciy jàng possibilité yor euh, euh, muus ak di ko yeew waaye ak condition bu dee ne doo doya dal lekk gaag naan nga de boo ko yeewoo dugal ko fenn benn taag boo xam dafa lay nekk. doo ko jox mu lekk duloo ko li bu baax fu muy fanaan baaxut nangam ak nangam mu jóge fa ay feebar ay moustique di ko yooyu yëpp di woo ko yóbbu vétérinaire yi di ko seet sa yoon new ci loolu amoo ci droit voilà à condition loolaa lekkam ak naaram ak la lëkkaloog moom da nga koy toppatoo voilà mu ne loolu nag du muus kese lépp moo lañ doon sànq bale mooy bépp animal boo xam ne bu domestique boo xam ne bu ñuy domestiquer yu mel noonu loolu dañuy demaale ci nekk ci maanaawam waaw waaw akbar waaw mu ne imaam qurtubi <laughs> moom moo wax lii ba pare mu tekki ne wa anna al-hirra dañuy jàng ci hadis bi que ne mooy abu abdil abu ahmad abu abbas boog ahmad muy sëriñu borom tafsir bi <laughs> mu ne waaye dañ ciy jàng que ne euh, euh, wa anna al-hirra laa yumlak al-hirra laa yumlak mu ne te muus kenn du ko moom wa innama li am daal mooy yajibu day war itaamuhu di ko jox mu lekk alama habasa alama ala man xabasahu ki ko téye daal day war ci yow bu koy dundal waaye nag moo moom mu nekk daa qaala al-Qurtubi imaam al-Haafiz ibn Hajar ne lii de nii la al-Qurtubi wax al imaam waaye wa laysa fil hadiisi dalaalatun alaa zaalik waaye boobu lii wax ban fan ci hadiis bi mooy mooy wax nii la fan hadiis ba fan mu soro ko moom waaye <laughs> non amul dara ko fii tegtale <laughs> tegtale wu ko fen muus kay mën nañ ko moom loolu <laughs> loolu la bëgg a wax waaw mais nag boo ko yoree foog nga koy jox mu dundee waaw. mooy fas yi tamit mënoo jël ngooñ nekk lépp bi mu la bàyyilee ba sonn nga jël lépp gerte gi nga jëfandikoo jël ngooñ mi jaay ba pare tëj ko foo xamante ne joxoo ko mu lekk ba mu loof di duree loolu yoonu nga bàkkaar waaye bu dee mënoo ko jox te loolu du yoon ndax mata'an lakum wa li an'amikum waaw borom bi daa waxoon bi nga xam ne ci day wax yi nga xam ne moom la génn ci gàncax yeeg yoon mu ne loolu poñet la bu ma leen defal yéen ngir yéen ak seen jur waaw ngeen ànd fay tool bi def lu nekk fas wi di lu nekk wajan wi kii nga après nga ñëw jël yëpp jaay jëfandikoo di di di takk say ñeenteel ak say yooyu di defar say affaire di lekk ganaar yu baax moom nga sànni ko ci àll bu bu bu bu weex fur bi amul dara loolu loolu loolu loolu koo nitee sax war a xam ne war a la demee noonu waaw waaw léegi moom gaa yi dañuy moytu yooyu parce que gaa yi da ngay bàyyi sa wajan ci mbedd mi ci àll bi ay gars yi ñëw jël seenu fourgon yëkkati dugal ci biir daal di daw sàcc ko walla iyaazu billaah càcc gi moom léegi flane man ba bu ko déggee sax damaa jaam ma ne ah, kon de problème xaw na <laughs> waaw comme quoi moom toje moom waaw virus de toje fépp la dugg léegi sàcc rek walla iyaazu billaah fas yi ñu doon bàyyi ñuy dem bu heure naan jotee ñu ñëw naan si delluwaat ba heure bu ñu waree tëdd si ñu ñëw léegi ku ko def boo maytul ci yenn gox yi bu sa wu fas génnee <laughs> waaw ay ay ay bëndee jóge nële daal di gën seeni fourgon seeni kii dugal fas wi ci biir waaw daal di yóbbu <laughs> walla iyaazu billaah <laughs> waaw waaw waaw waaw nag loolu lu am am solo alhamdulillah kon noonu la li Imaam an xam ne nga animal boo xam yaa ko yor dafa war nga daal di koy dépenser ci moom waaw ay bon c'est cher mais kenn obligé wul nga am animal de compagnie sa kenn dana obligé wul rek attention nga ne ma waa léegi man bu ma amee xaj nag ma ne la attention de xaj dinañ ci ñëw masalaam xaj dinañ ci ñëw mooy est xam nga muus man nga koo yor mais xaj nag xam nga Abu Hurayra mi nettali hadis bi moom da doon yor ab muus mu ndaw mu doon yor ñu naan ko abu yeneen saa saa doon ko abahir yaa abahir yow yaay yow bàyyi mbuus mi mu ndaw. waaw waaw hirar waaw mooy plurielu hir hirar comme xirab hirar hirar <laughs> mooy plurielu sawaay mooy mooy plurielu mooy plurielu hirra voilà mu mooy kon mu ngi noonu quoi <laughs> loolu moom loolu <laughs> waaw waaw akbar hmm? léegi Eh, ndaw si nag moo am na yoo xam ne dañoo am na yenn riwaay yu ne moom ci banu Israaïl la bokkoon ah ndax yeneen saa salaam am na xadiis yi naa Jaabir boo xam ne ne wa uridat alayya an-naar fa ra'aytu fiihaa imra'atan min bani Israaïl ah tu'adhabu fii hirratin lahaa mu ne daal dinañ may gaaral li nga xam ne mooy sawara ma gis benn jigéen boo xam ne ci waa banu Israaïl la bokkoon alayhi salaatu wassalaam ñu ko doon bugal ndax benn li nga xamante ne mooy benn muus voilà kon loolu la quoi am na tamit yeneen wax yu ci am ne ximyari euh, la ximyari la am na beneen riwaay bu ne ximyari la euh, euh, loolu nag kii imaam al-Hafiz Ibn Hajar da parce que waa ximyar lu tax mooy ñoom ñu bari dañoo duggoon ci yahudiya ñu leen di askanale li nga xam ne mooy diine joojee waaw léeg-léeg ñu ne ximyar ya léeg-léeg ñu ne leen yahudiya voilà kon loolu wallahu taala alam kon loolu daal lu am am solo la mooy lii lépp di wane léegi kon mooy xaj est-ce naa yor xaj ah def ko animal de compagnie loolu noonu ci gàttal loolu manu la nekk lu dul ci su soit muy kalbu euh, saydin xaj boo xamante ne yow da ngaa yor tool euh, mooy euh, kuy rëbb rëbb ab rëbb ab chasseur bu yor xaj ko permettre nañ ko bu muy rëbbe waaye koo xam ne machi ya daa yor ay ay troupeau ay jur xaj bi di ko gardeel troupeau yeeg yooyu loolu mën naa nekk ak ki nga xamante ne nii euh, euh, saydin kalbu saydin maashiya ak li nga xamante ne mooy ki yor ay ay ay jur wala tool voilà ak tamit ki nga xamante ne nii mooy comme non voyant bi ki nga xam ne tamit mënula gis nga xam ne moom li koy tegtal chien guide yu loolu mën naa nekk voilà loolu dañ koy xiyaas ci yële waaye bu dul loolu moom yow boo fi denceeb xaj boo xam na nga koo yoon moo xam mu ndaw la ab chiot la wala bu mag nga yor ko ab labrador wala nu man di del ñoom boobeeg ñoom cristal yor ko sa kër te yow yii yépp amul benn loo xamante ne bokk na ci doo rëbbkat doo sàmmkat ah waaw mooy sàmmkat te tamit yow yoroo ay tool ak yooyu pour loolu ak tamit doo du chien d'aveugle yooyu di di di di di guider chien guide yooyu yow saa boo ñaari yu toll ni ñaari montagne ci sa jëf yu baax yi da koy yóbbu léegi nag yaay seet wala déet buñ ci àggee ne ngeen ko masala boobu dalaa jaaxal yaa ngi koy dégg <laughs> ah yeneen saa sala ko waxa ah. <laughs> man iqtana kalban illa kalba saydin ah? aw ah aw mashi aw kama qaal